mu ne ko ah kaw kaw bi ne ko daa leneen war na ma lu lool mu ne ko déedéet xanaa nga coobarewu te suuf gannaaw ba mu pare yooyu yëpp yam ko waxal lan la wax dane wallahi la azidu ala hada wala anqus waat naa ci yàlla <laughs> du ma yokk ci lii te du ma ci wàññi <laughs> yow moom moom nga jàpto moom qad axasta a qad axastahu lak yaa fay waaw mooy yow daal bu farata gi jàllee saway <laughs> c'est bon bu baaxuloon yeneen saa saam dina woon aflaha in sadaq saway dëgg kii de texe na bu dëggoo kon nag geex na bu leen ma fi sonal quoi waaw yooyu yëpp nag xam naa ne baax na waaye daal baleen ma ci may ñàkk euh, tey lekk chose <laughs> tey ndekki waaw yàlla baax na kon mooy loolu noonu euh, par exemple gis nga boo wooree koor ñee génn bu dog di jot li ngay gën aajo woo mooy naan moo sa mbokk yi ak yow gis nga ni ngeen di naanem ndox <laughs> da ci jël jël jël am na dañuy naan waaye yow moom yàqalu la dara waaw du tee bu ceeb ñoomin mburoog ñoomin solution wak yëpp ñëwee ak ndambe ak foofu nga ne tël loolu garaawul waaye loolu mooy naan gi moom ngay gën soxla sax que kii bi lekk gi voilà bu ndox bi ngay jëkk ngay gën mën a sogg ko leneen loolu nag moo tax rayyaan waaw yéen ñi doon mar sa àddina ñëw leen tey nag amatul mar jaar leen bunt boo xam ne bu ngeen fa duggee ku ci naan dootul mandee dootul marati ba faw aywa te yéen kese fiy dugg waaw VIP yi yéenay les VIP d'Allah waaw allahu akbar ja'alana allahu min al VIP yu allah yi amin hmm. waaw ña nga xamante ne dañoo màgg am dayo fa borom ba bam jagleel leen bunt boo xam ne ngir ñoom képp la léegi nag fii waxoon nañ la yenn masala yoo xam bii passé waxoon nañ ko kene xadiisu jàpp gi doon wax bi Seydina Omar bi bi Seydina Uqbat ibn Amir woon ci moom doon wax naan ah, ah, ki nga xam ne day jàpp ah, motal jàpp gi yooyu bu demee yowmal ba pare dañ koy dañ koy tànnloo futihat lahu abwaabu sama aljannati samaniya yadxulu min ayyiha shaat sha'a mooy waa ji nga xamante ne nii dañ koy tànnloo ëllëg waaw Eh, juróom-ñaari bunte eh, kii nu mu tudd eh, aljana yi mu seet bu ko ci soob waxoon naa la ñaara am soit mu soob yàlla te bu soob yàlla mooy yàlla bii bu dee bokkul ci way woor mooy du ko soob am na nag du du du dugge boobu beneen la koy la koy la koy la koy la mu dugge foofee moom la koy ilham yenkewal ko ko mu daal di dem dugge foofee wala mu nekk koo xamante nii day def koor koor gi no def non jàpp googu yàlla da koy ci loolu gis naa euh, kii di ko wax euh, as-Sindi rahimahullah loolu daa mel ni ñun waxuñu ko woon je ne sais pas comment ça comment ça <laughs> waa ji bu jàppee ba kii danaan ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa illa futihat lahu abwaabul janna yanni as-samaniya yadkhulu min ayyiha sha voilà mooy bu jàppee matal fa yusbighul wudu après mu matal jàpp gi ginnaaw du mën a oh, maa ngi seede que ne amul benn buur tey dëggal ku ñu war a jaamu ci dëgg dëggurul yàlla moom dong la amul kuñ koy bokkaale te maa ngi seede ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam jaamam la te ndawam la lu dul des na ko ubbi bunti àjjana yi eh, yenn riwaay yi asamaan ya yey juróom-ñett eh, moo seet bu ko toog dugg waxoon nañ la suwaamu bu dee bu saa aboom day dellu ci yàlla mooy borom bi la ko soob bu dee ne bokkul ci ñuy woor yeneen buntu lay dugge wala borom bi bu dee moom wa nit ki jaam bi bu dee bokkul ci ñuy woor tamit yeneen yi la ko borom bi di yenkewal ci yooyu la jëm léegi nag soit li ab borom sin bii doon wax ne wala muy borom jàpp gi kii def lii borom bi da koy ubbiyee tamit mu nekk woorkat voilà yombalal ko jaamu yàlla jooju mu bokk nag ci ñooñu voilà ba moo tax ay haasa bu boobaa loolu bu ko defee rayyaan ja da koy mën a duggee wallahu taala alam léegi nag mu des li la doon wax Euh, euh, euh, yeneen beneen masala bon li ci ëpp dëggasoon nañ ko ci hadis bi ñu génn walaa ndax wa man kaana min ahli siyaami du'iya min baabi rayaan léegi mu des ta waxoon nañ masala bii nii ñu rappelé léegi dañu dolli li as-Sindi wax rahmatullahi alayhi al-Madani léegi nag mu des li nga xam ne mooy waa mais saa imuuna yooyu woorkat yooyu mais mooy ñan mooy ki woor comme kaw kaw bi ñu la doon wax yow fay nga xam ne mooy sama zam mooy ki woor kese weeru koor kese wala il faut mu nekk koo xam ne day woor ay ay bésu Ashura par exemple ay siis yi nga xam ne moom lañ nekk ginnaaw koor gi sittan ku woor euh, euh, Ramadan summa atba'ahu sittan min Shawwal ba pare toppale ko toppale ko siis euh, léegi dina ñëw ci hadis boobu imaam mu ngi koy ni ci kanam est-ce que siis yooyu dama obligé ñu taal di taqaloo waaw ah, est-ce que dama obligé ah, ñu daal di takkaloo loolu lu loo xam ne insha allah dinañ ci ñëw voilà waaw <laughs> ah, loolu dinañ ci ñëw insha allah euh, mu ngi ñëw léegi euh, euh, mooy est-ce que kon liñ doon wax sànq lan lañ doon wax oh, oh. voilà mooy kooku woorkat boobu woorkat yii muy wax est-ce kon mu woor yooyu comme Arafat bu dee new Arafat waaye tamit di woor ay euh, euh, ay woor yoo xam ne ay yaamul biid walla yu mel noonu mu bañ a rek liñ bëgg a wax mooy mu bañ a yem rek ci li nga xam ne mooy Ramadan kese mais ñoo mais attends euh, saa imuna yi ñoom ñett lañu ko waa parce que kat bu dee Ramadan la képp koo xam ne du daa am ngant boo xam ne ngant à vie la parce que ñi am ngant à vie noonu duñ ma sa woor wala bu dee masoon nañu woor ba mu dab leen après dootuñu woorati. mais bon yeneen saa saa waxoon na ida saafara al abdu aw marida kutiba lahu bu dee nit ki euh, jaam bi euh, dafa euh, tukki wala mu feebar dañ koy bindal minal ajri maakaana ma kutiba lahu minal ajri maakaana maa ini hadis boobu saa bu ma koy waxaat dugub ida marida al abdu aw saafara kutiba lahu min al ajri ma kaana lahu wa huwa muqimun uh, muqimun uh, sahih waaw aw kama qaala alayhi salatu uh, wasalaam voilà kon léegi muy mu ne nit ki bu dee daa daa daa daa iza safara al abdu bu dee jaam bi dafa tukki waaw dafa tukki wala mu daal di fee dafa feebar wala mu tukki dañ koy bindal ci yool lu mel ni eh, eh, la nga xamante ne nii moom la doon am fekk eh, dafa wér dafa wér dara dalu ko waaye ak nekk koo xamante ne nii daa nekk ci dëkk bi tukki ba kon ki feebar doon woor feebar feebar daf ko kooku garawul kooku Euh, ba mënatu la woor léegi muy muy joxe leel di leel muddu saa bu nekk mu joxe muddu bés bu nekk euh, ci koor gi kooku mook ki woor ñoo yem yow mais ki nga xam ne moom à vie mooy dafa judd rek moom ni ko yàlla bi ne mënu woor mais day leel a kese kooku est ce que ah sawaay nii bokku yi parce que bu dee ñeneen ñi nga xam ne ak même ki nga xam ne day woor sax am ngànt ko mu feebar wala mu tukki am droit dog kooku génnewu ko ci yoolu koor gi léegi ndax parce que bu dee loolu la ñiy woor Ramadan ñooñu ñu baree bare baree bari la alors que bu dee ne ñi nga xam ne mooy après Ramadan ñu am ñoo xam ne dañoo bari ay naafila yu ñuy def lool nag day gina mooy lim ba day gën a tee restreindre di gën a lim ba day gën a tee néew al imam as-Sindi rahimahullah muy wax lii ci euh, Sunan Ibn Maaja xam nga wax nañ la Eh, eh, imaam Ibn Maaja solo na ko bokk na ci ñu ko solo ta moom comme ni ko imaam An-Nasaa'i rahmatullahi alayhi solo fële noonu la ko inna fil jannati baaban yuqaalu lahu Rayaan yud'aa yawma al-qiyaama yuqaalu ayna as-saa'imuun faman kaana mina as-saa'imiina Abdullah daxalahu wa man daxalahu lam yadma abadan foofu noonu imaam As-Sindi rahimahullah mu ne ayna as-saa'imuun ay al-mukthiruuna as-siyaam kal-'aadil waz-zaalim yuqaalu liman ya'taadu dhaalika laa liman yaf'alu dhaalika marra والظاهر أن الإكثار لا يحصل بصوم رمضان وحده بل بأن يزيد عليه ما جاء فيه أنه صيام دهر صيام الدهر والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر imaamu Sibbi moom daa tranché moom daa am loo xam ne ci la jégg mu ne rahimahullah mu ne lii nag ay saa'imuun bii ngay laaj naan ñooy ñan nga xam ne ñoom la ñuy laaj ëllëg ne ay na saa'imuun ana woorkat yi mu ne nag ay lim ci jublu mooy almuksiruna siyaama mooy ñi nga xam ne dañoo baril koor kala aadil comme buñ nee nit koo xam ne dafa jub dafa jub daa ci loolu la dëkk wa zalim ak ki nga xam ne tooñkat la mooy tooñkat du kenn nit day ñëw tooñ benn jour at li yëpp benn yoon la la tooñ ñu naan ko waa ji zalim la déedéet zalim mooy koo xam ne noonu la moom mooy régulièrement la koy def voilà tooñkat boo ismu zalim mooy ku taxaw kenn mu nekk ci tooñ waaw waaw nga xam ne moom moom moom da koo lool aadil ah koo xam ne mooy ku jub la mais waxuñ ne koo jub bés du jot mu dëngal man na jot mais loolu c'est waaw lee moo ëpp ci moom fuuf ñu daal di nootal loolu mu ne kon nag mbir mi loolu la ah mooy ñi bari al muksiruna siyam ñi bari li ñuy woor mu ne yuqaalu dañuy wax li man ya'tada li man ya'tada zalika ki nga xam ne moo miin def aada loolee muy koor nga xam ne daa bari ba aada euh, voilà miine nañ ma ci de loolu moom yow si sa sa sa sa yéene baaxam loolu waxoon nañ ko mais am na ñoo xam ne dañuy ñi doon wax biñ naan ñenn ñi naan koor li tax yàlla ne moom moo ko moom as-sawmu lii parce que koor amul ngistal ma ne loolu am na lu si sedde parce que am na ñoo xam ne dañ leen mii ne woor altine alxames ah, looloo tax bawuñu ko voilà mais buñ woon feneen yàlla xam ne ne buñ newoon feneen foo xam ne ñooñu xamewuñu léegi ñu baax waaw mais nag dañ leen koo xam xamee kooku xam nga ne yàlla taxatul muy def kon loolu lu am am solo quoi mu ne yuqaalu dañuy wax li man ya'taadu zaalika ki nga xam ne miin na loolee waaw moom la ñuy wax di ko wax naan ko asfa in kooku la zalika laa liman yafalu zalika marat tekkiwut yoo xam ne benn yoon la ko def waaw moom la ñuy wax ci tooñ sànq léegi par bure wa daal dañ jox wa zahiru li feeñ daal ci hadis bi mooy anna anna al iksara la yahsulu bi sawmi ramadan kene nag bari gi gi mooy comme zalima adil taxaw teem bari lu mu koy def kooku yemul li feeñ daal mooy Euh, doo ko jëlee baril googu moom ci woor weeru koor kese wahdahu balli am ba des bi an yazida mu yokku ci alayhi ci ramadan maa yi ñëw tukkee ci saa salaam fii annahu siyaamu dahr comme minimum sax nga def yow li ne mooy weer euh, boo ko defee mooy euh, weer nga woor nga at mi comme six yi nekk ci shawwal nga xam ne mooy boo wooree ramadan teg ci six bés juróom benni fan. yeneen saa salaam ne kooku mook ki weer at mee yem waaw kay mu ne mu ne waaw kay xanaa mu ne loolu la bu ko defee kooku mooy moom day leer ne kii dugg na ci ñi nga xam ne baril nañu parce que quand yeneen saa salaam moo tëkkaleel ne moom kooram googu mu def eh, moom daa nekk koo xam ne ku woor at mi la te loolu mooy lan six parce que boo wooree weer weer wi wal asharatu bi ashari wal wal wal hasanatu bi ashri am saliha li mu néew néew boo ci ginee néew néew mooy fukk la koy fulanil léegi buñ la ko fulanee fukk trente yële nga am lan trois cents non six yi six yi boo defee six six euh, yi ngay def ah muy six fois dix ah benn premier jour dix beneen dix muy soixante weer wa nga woor muy reemu Ramadan même bu matee vingt-neuf wala trente ñoo yem borom bi dafa koy matalal trente te trente fois dix mu nekk trois cents ah trois cents soixante yi muy trois cent soixante muy at mi yàqu weer at mi yéen a yem kooku nag kon kooku baril na waaw kooku moom mooy at mi yépp feesal na ko léegi nag imaginer ki nga xam ne da cee teg yeneen yi ñu la doon wax ay yawmu ashura tasu'a ashura tasu'a waaye teg ci li nga xamante ne nii mooy euh, Arafat ak yi nga xamante ne nii ay yaamul biir waaw euh, euh, bés bu nekk weer wu nekk mu woor ci ñett comme li mu déggoon Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As gisoon nañ ko fii ci Riyad bi ak ci mel noonu kooku moom imaginer ki gën a teg loolu kooku moo féete kaw kii kese waaye kii dugg na parce que def na loo xam ne ren saa salaam gam-gam le na ko ku woor at mi imaam as-Sindi nag loolu lay wax ne la. mbir mi daal li feeñ ci hadis bi mooy as-saa'imuuna yii mooy ñi nga xam ne duñu yem ramadan kese quoi du ramadan kese la ñuy woor il faut minimum ñu teg ci li nga xam ne comme yeneen saa sam dane ku ko def woor nga weeru at mi yëpp mu ne wallahu taala waaye malgré man lii laa jàpp de man a sindi waaye waaye nag allahu borom bi taala mi kawete yéegul alam moo gën a xam bi haqiqatil amr dëgg dëgg nag mbir mi waaw parce que man lii laa jàpp mais man na nekk tamit ñu woor ramadan kese voilà moom loolu la daal mooy ñi bari ah day minal li ma wax daal moom loolu la kon mooy kon gis nga voilà moo tax loolu tamit lu jar a bàyyi xel la waaw parce que ku nekk jëf ja ëpp doole ca yow côté boobu lañ nootal ci yow nga dugg àjjana buntu boobee loolu tamit dafa am ki nga xam ne daa bari lu woor waaye am na ñoo xam ne fépp lañ leen di woo comme Seydina Abou Bakar te ñoo yoo xam ne du du ñu bari ah comme ni xeet bi baree non. bi mu ñëwee laaj na yeneen saa salaam waaw ah ya rasulallah saa salaam bi abi anta wa ummi ya rasulallah ma ala man du'iya min tilka al abwab min darura fa hal yud'a ahad min tilka al abwab kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum voilà loolu sayyidina siddiq radiyallahu anhu doon laaj naa yeneen saa salaam jënd naa la sama baay sama ndey waaw ba laaj daal ci au final est ce que am na kenn koo xam nañ ko woo ci buntu yëpp mu ne ko waaw te yaakaar naa mu yow ci riwaa imam abu ibnu abbas radiyallahu anhu ma hadis mu ne ko yow la yow yaay kookee waaw mooy bu manul woon a ñàkk ci sama xeet loolul kenn yow lay doon waaw kon loolu mooy am na yoo xam ndax ñoom en fait mooy parfait fépp dafa jafe waaw koo xam ne moo tax keroog bi yeneen saa duggee doon wax ci jàkk ji kat boo seeti ku feebar tay si na Abubakar lu man kan moo jox kan moo saraxe tay man kan moo dem fekke néew man lu wax mu ne wan mu ne kii moom du yii du daje ci kenn lu dul kooku ci waa àjjana la boobu waaw mooy yiiw yi moom fekk na def na ko ci benn bés lañ ne waaw loolu dafa nekk lu raar waxoon nañ la nit dina baax ci lool côté bii waaye am ay point faible feneen beneen côté waaye eh, ki nga xam ne nag daa raatale loolu dafa gën a raar excellent partout waaw soo élèves yi koo xam ne math moom da ay tout ce qui est science physique physique chimie math loolu moom da ay mais boo ñëwee français ah saa yi moom abonné six <laughs> alors que bu dee math yi ay dix ay dix lay génne ay physique dix-neuf vingt ñu ne kii ah saa yi moom troisième buy pare gars yi di ko yóbbu série série scientifique <laughs> nga gis koo xam ne moom L yi noonu la tout ce qui est littérature ah grammaire da ci ay yooyu da ci ay sawaay ay vingt lay génne léeg-léeg vingt sa waay comment il fait waaw dissertation sa génne dix-sept ñeneen ñi am ay deux fii sa mais nga gis ko nag ci mag ay ci ah sa waay de série L la jëm moom L1 <laughs> wala L2 waaw ki xaw a tane nag boole waale mat yi tuuti même bu dee ay ci noonu ñu ne nañ ko xoolal L2 waay ak ainsi mooy loolu dañ koy gis mais li raar mooy ñu gis koo xam ne concours général aywa Sénégal nga koo xam ne daanaka bu ñëwee géographie mu am fa prime mu am fa prix histoire mu am fa prix histoire ba pare physique mu am fa prix nga dem littérature mu am fa prix langue yi mu am fa prix anglais mu am prix arabe mu am prix espagnol mu am pri ah italiano mu am pri ah li nga xamante ne ni mooy mathématique mu am prix loolu moo joxe. koo xam ne dafa raatale par exemple trois domaines yu wuute rek te lool lool du yëpp sax <laughs> waaw nga xam ne fu nekk am na fa même bu dul moo jël raw gàddu bi fa gën a aay moom moo ko jël mais ñeneen yi da cee aay ba bokk na ci ñett ñi nga xam ne dañ leen boole foofu loolu moo raar <laughs> loolu moo waaw waxatuma la nag ñu ne la euh, euh, en fait matière yi am yépp ci concours général bi sawaay yépp la bokk moo ko dóor moo moo nekk ca tête de liste loolu c'est pour nga tudd ne am na diw ku ma ci xam man moom xaw ma ci kenn waaw <laughs> waaw mais loolu dafa raar parce que dafa raar mais est diw moo am na concours la loolu man nga gis euh, euh, diw moom amoon na benn prix ci domaine sàngam lu bari daa bari deux wala trois voilà koo xam ne philosophie day ñëw génn ci kanam mathématique mu génn ci kanam loolu c'est rare physique mu génn ci kanam histoire mu génn ci kanam loolu moo rare affaire yi nag loolu ki nga xam ne nag ku nekk nag fa nga gën a pousser gën faa ay gën faa feeñ borom bi gën la faa seeñal sa euh, boppam ba ngay dugge buntu boobu la ubbi ngir nga agsi ci moom boo ñëwee yowmal qiyam nag bunt boobu ba ba ba ba ba lëkkaloog benn ci buntu àjjana yi loolu la lay borom bi tafaddulan alayka euh, ci ngëneelam góom la defal képp ci la lay may nga dugg àjjana boobu léegi nag am ñoo xam ne nag ñoom dañoo raatale fépp comme ñoom Seydina Abu Bakar radiyallahu anhum ñooñu nag ñu woo leen fépp voilà. Kanta li benn boroom xaw xam yi am na ñu war a ñaan non euh, Imaam Ibn Abdul Bar foog naa ak ñu mel ni ñoom que ne loolu euh, affaire teraanga la waaye de toute façon nit àjjana benn kese la ci mën a dugg ci bunt yi même bu dee woo nañ ko ci bunt yi loolu dañ naan ñun ñu ngi jéem a àttee àjjana àttee àjjana selon ñun ni ñu jàppee àddina bi. non attention parce que ajja ajjana beneen àddina la pas àddina sax àddina mooy fii mooy beneen beneen dund la boo xamante ne nii dafa wuteeg ni aj mooy nit ki mën nga nekk ci bërëb yu bari en même temps te yeewul ba neex bi ngay am si ngay am feneen fépp waaw xanaa xamoo ne rasulullah sallallahu alayhi mi nekk fi gën a digg doomu ci ajjana amul lenn lu kenn di bànneexu àjjana lu dul bànneexu na lu ëpp loolu seen foge ne te moom jógewul fi mu ne mooy ñun mënuñoo di tekke tekke ne walla àddina bi ñun li ñu xam mooy bu ñu defoon juróomi buntu wala ñaari bunt ne la léegi ah, ah, VIP yaa ngi voilà le plus grand VIP sax mu ngi nii voilà léegi nag buur bi ñëw xaw ci benn buntu yi même bu dee dañ la woo ci buntu yépp buntu teraanga yépp waaye nag booy dugg yow kenn nga. te tànk boo xasee dugg ci benn bunt moom beneen ba mooy dugg ga agsi nga yeneen buntu moom jaaroo fa loolu ñun loolu mooy àddina mais ko lañu àllaaxira noonu la demee <laughs> kan moo la ñun nit ki manula dugg biir àjjana loolu loolu mooy li ràññee ko sax juróom ñetti buntu yépp la Seydina Abu Bakar di dugg moom mooy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu c'est parce Euh, voilà lool tafa euh, mooy waaw lool ngir euh, wane ak ngëneelam ak tamit li nga xam ne moom la ko borom bi defal waaye suuf karak bu ñëwee bay dugg benn kese la mën a dugg mënula dugg ci ñaar wala ñett walla lu ko loolu dama naan loolu ñu ngi ma a àttewe li nga xam ne moom lañ amee àddina ñu bëgg koo àtte alaaxira te loolu bokkuñu waaw bokkuñu de bokkuñu du waaw nit ki borom bi te loolu mooy li feeñ sax zaahiru xadiis yi parce que woowuñu ko ci juróom-ñetti buntu yooyu bu ci nekk lu dul mbir mu jaare ca te amul te tamit manoo ko dégg ne day dugg ci bii gën ne ko léegi génnaatal nga demaat duggaat ci beneen déedéet waaw gis nga borom bi ala kulli shay'in qadir waaw lépp la am kattan te bu dee borom bi mooy def amatul li ñu naan mustahil lu ñu naan impossible amuñ te hukmu dunya yuxaalifu hukma al-axira wala hukmu al-axira yuxaalifu hukma dunya waaw lay xew al gii waaw te bari na ay misaal yoo xamante ne ak al lam fay am ne ñun fii loolu man fi am bokkuñu waaw benn ñun àddina mbir lu mu neex neex boo koy lekk booy lekk biir mu neex nga xiif mu neex xam nga ne dafa neex ki ko togg moo ko daq togg ci kaw suuf la mais la plus ay ci kaw suuf bi ko daq togg nga lekk tàmbal affaire bi neex mais gis nga booy continuer di ko lekk di ko continuer di continuer da ngay dem ba affaire bi dootul neex lu tax parce que loolu mooy àddina alors que àllaxira c'est le contraire àjjana yow nooy gën a lekk mbir yi di gën a neex ak teewee waaw kon nag euh, bu ñu ne euh, lool garage kese la woo gi koy woo ci buntu yi waaye buy dugg nag benn kese la ci mën a dugg mën la dugg dugg dañ naan loolu alhamdulilah loolu ñun mooy ni ñu loolu mooy ñun dañoo bëgg euh, di di demee àllaaxira di àtte mbiru yay xew àllaaxira selon ñun li ñu xam ci àddina te shattaane wallahi sore nañu waaw <laughs> kon nag loolu lu ama am solo la kon gis nga al imaam Sindi pour ñu ñëwaatee. moom dafa jàpp ne saa iboona yi nekkul rek ñi nga xam ne ñooy woo Ramadan kese waaw mais yeneen saa salaam yeneen yi mu xam le ne ku def lii yii nàngam ak tamit ku woor ñetti fan ci bés bi ci weer wi mu ngi mel ni ku woor ndax boobu loolu la ibn euh, Abdallah ibn Amr ne ko wooral ci weer wi ñett parce que xasana yum téew néew yiw yi fukk la boo defee ñetti fan ci weer wi mooy weer nga woor nga at mi yëpp waaw leenaa woon nag bay <laughs> xam naa ba léegi man li eh, eh, nga ma ne ah yaa ngi ñuy jox nag ay ay mbir de loo xam ne tamit am na solo waaw ah, man tee baa góorgóorlu rek woo siisi woor siisi yii sawaal bi génnagul waaw kaj lañ fi ah, bu dee ñi nga xamante ni nii ñoo ñooy waa Faraas ak waa waa Arabi Arabia Saoudia ak ñi àndoon ak ñoom ñu bari ah, ñoom ñi nga xam ne dimanche lañ ko woon tey la samedi bi waaw tey la samedi hmm? mooy ñoom samedi bi passé lañ pare woon ci koor gi mu ngi door am semaine dimanche bi di comme suba ci lañu pare woon seen koor ñooñu ñi doon ku doon wóor siis yi dajale ko takkale ko mooy moom tay la jeexal jeexal na tey ñeneen ñi nag ñu ëpp ci àddina bi wooroon al korite woon al pine kon yow weer wi des na te obligé woo takkale ko taqale six jours yi mooy yow na ko wor ci biir weer wi te weer wi kii wagul nga ne ah tee man tee maa góorgóorlu léegi nag bu ma ko xasee dem yàlla xam na ne yoneen zazalam moo wax waaw te mooy ki dégg moom la ñuy déggal yàlla xam na ne bu ma xasee woor loolee bu ma kenn ci beneen bés boo xam ne baax naa woor xam naa ne baax naa woor waaye ma ne yaa naa dama naan la rek waaw yow léegi da ngay dute ci waxu rasulillah wala lan sallallahu alayhi wasallam vingt-six yàq woor am na yéen waa léegi man ma woor at ma mel li ko woor at mi ba pare nga daan ma wooral Arafat ak wooral ñetti fan ci ci ci at mi <laughs> jëlal boobu waaye fay boobu de boo ko ah, amul dara dinañ la nag moo am dëgg la waaye am na lu ko gën waaw ndax boo yokkee <laughs> mbaax du baax ba weesu baax waaye nag boo ñëwee nag yokku ci loolu ak ngëneel la nuurun ala nuur yeneen yeeg ay arafaat ñetti fan yu nekk ci weer wi rawatina nga placé ko ca ayyaamul biid ca guddi pleine ca pleine lune ya loolu daa di na tey dëgër waaye nag boo yemee ci sii si kese mooy yàq woor at mi yéen yem ak koor bu fekk nga woor Ramadan bien sûr léegi dina ñëw ci foofu xadis boobu waa léegi attention parce que yoon saa sam summa ku man saama Ramadan ku woor Ramadan summa ginnaaw gi atba'ahu sittan min shawwal ginnaaw gi mu daal di koy toftale six yoo xam ne moom lay woor ci weeru shawwal waa léegi waa ji bu dee moom daa am ay bés daa feebaroon fayagu leen waaw ah, mais kooku est que du fay ba pare kon ah est ba pare kon weer weer kii bopp weer weeru ramadaan bi mat ba pare mu daal di dugg ci sii si est du obligé bu doon dix jours la am ñu ne ko ah c'est dix jours yi nag shawaal gi nga nekk weeru kore yow na la leer ne di ko di na ko ci def ba pour nga mën a am yool bee boo ci dañ naan la déedéet du loolu te loolu bu ñëwee foofu dinañ ko gën a leeral insha allahu taala ci jëfu sayyidatu aishatu radiyallahu taala anha wa ardaha kon lool lu am am solo la wallahu ta'ala a'lam mooy hadis mille deux cent cinquante-quatre bi buntu ba moom kese la baabu sif baabu sawmi sittati ayyamin min shawwal chapitre deux cent vingt-huit ñu ngi deux cent dix-sept ah ñu ngi hadis mille deux cent dix-sept fële mille deux cent cinquante-quatre mooy des na tuuti foofu la ñu gisee masala yooyu ak loolu wax nañ la li ci dina lënd insha allah léegi kon mooy as-Sindi liñ la doon wax rahimahullah al imam eh, moom daa jàpp ne biir mi mooy il faut waa ji minimum mu teg ci mel noonu sinon bu dee ramadan kese foogul ne ñooñu la quoi ah mais euh, loolu <laughs> li ñu mën a dégg la waaye tamit fadlullah azim comme li mu wax voilà ne yàlla nag moo gën a xam dëgg-dëgg mooy man na nekk tamit que ne bi gi ñu ko def baax na doy na que ne ñooñu bokk sauf que bu boobaa buñ ciy dugg nañ ciy dugg day wute waaw parce que quand ñi nga xamante ne ñoom ñëpp yemuñu daraja waaw hum darajaatun la borom bi wax nit ñu sell ñi ñu baax ñi hum darajaatun ay dara ay ay ay ay ñoom ñoom ñoom ñoom ci seen bopp ñoo incarné la rajo yi waaw ah, euh, ci seen bopp ñoo incarné li nga xam ne ñooy daraja yi saway waaw hum darajaatun inda allah wallahu basirun bima ya'malun ñooñu ay dara mooy yemuñu même même kii bi euh, euh, euh, voilà ñoo bokk voilà gis nga c'est les mêmes ñooy même kii équipe bi non mais c'est biir am nañu gën a performant que ñeneen ñi voilà rayaan yi tamit buñ fay duggandoo bu boobaa bu dugalee ne waaw we moo ku war weeru koor tamit respecté ko def ni nga ko war a defe kooku it ci la dañ naan waaw mais nag kooku yemul nag ci ay ngëneel ki nga xam ne da cee teg comme sittan min shawwal ki ci li nga xam ne mooy di woor ay ashura di woor ay tasu'a di woor li nga xamante ne mooy tamxarit ak di woor yeneen yi nga xam ne yeneen taasam lundi ak jeudi ak yu mel noonu ngir yàlla kooku bu boobaa ñooñu ñoo gën a ëpp ngëneel ki nga xam ne moom Ramadan kese la yem voilà loolu tamit lu ama am solo la wallahu ta'ala a'lam kon de xam naa ci kaw noonu dañuy yem nii hmm? bii ñëw insha allah ñu jël xadis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadis mille deux dix-huit euh, loolu euh, lu am am solo la ndeysaan may rayaan ku woo ku dul woorkat du fu dugg waaw akbar ah ja'alana allahu minhum waaw yal nañu borom bi boole ña nga xam ne moom la wax Seydina Abu Bakar waaw loolee ña ca gën a nag yal nañu ci borom bi boole waaw amin